min kalaami sayyidil mursaliin alayhi wa alayhim afdalu salaati wa salaam fil baab asalaasu mi'a wa waaxid wa sittuun waaxid wa sittuun baabu karaahati alxuruuji min baladin waqa'a bihi alwabaa'u firaaran minhu wa karaahati alquduumi alayhi minna ci suñu jotaay bii ñu génn ñu ngi woon ci kitaabul umuur almanhiyyi anhaa ba léegi walillaahi alhamdu wal minna euh, gisoon nañu te jeexaloon nañu suñu ñetti xadiis yi ñu gisoon chapitre 360 baabu karaahati almadhi fil wajhi liman xiifa alayhi mafsada min i'jaabin wa nahwi wa jawaazi liman amina dha liman umina dhalika fi haqqihi hadith ñett yiñ gisoon bi ci mujjoon moo doon hadith 1790 al imaamu rahimahullah mu ne woon wa an wa an hammaam ibn al haarisi eh, an al miqdaadi radiyallahu anhu anna rajulan ja'ala yamdahu usmaana radiyallahu anhu fa'amada al miqdaadu fajatha ala rukbatayhi faja'ala yahsu fi wajhihi al hasbaa ba nim jeexe walillahi hamdu wal minna imaamu Nawawi nag yam doon wax lam ci tegoon ci ginnaaw lay kàddu yi ca mujjoon wal ahadisu fi l ibahati kathira zakartu jumlatan min atrafiha fi kitabil azkar walillahi alhamdu wal minna tey <clears throat> ñu war a continuer chapitre trois cent soixante un ñetti téeméer ak juróom benn fukk benn mu ne baabu buntu karahati sib alxuruji génn min baladin ci dëkk boo xam ne waqaa rot na fa bihi al waba waaw mooy dëkk boo xam ne jàngoro ju ju ju gaaw tasaaroo moo fa ne waaw di gaaw a te tas waaw daanaka li ëpp ci waa gox ba jot nañ ci muy law rek sib ku ñu sib yow bu la fekkee ci dëkk boobu nga génn daw sa yoon firaaram min di ko daw xaaral coronavirus <laughs> commencé na kon dugg Italie la hawla wala quwwata illa billahi al-ali al-azim xaaral <laughs> takk say bagage tay jël premier avion nay ala Dakar <laughs> mu leer na ne kooku demul seeti ay mbokkam wala ak voyage boo xam ne jëndoon na billet bu yàgg def non non non non non non bi mu déggee ñu fii ci Bergamo waaye faatu yaa ngi way yow faatu yaa ngi bari cimetière yi nee nañ almeer yi fees nañu ñu wane ñenn ñi ñu leen di lakk seen koor yi seen yaram yi laa ilaha ndax lan coronavirus dugg si na nag biir Italie nag biir Europe ba nag yàqu nañ ba yoo jeex na kaaral léegi dugg ci sit yi kay di xool ay billet laa ilaha loolu wala fii ci Paris ya nga ne jóge na Italie ak ah, si na France ah. ah oui des premiers cas à savoir ah ah non non c'est fini c'est fini saway xaaral ma xool ram bi wala waa ji <laughs> Royal Air Maroc wala Tunisair wala xaw man fa yow man daal lu ma am nañ ma génne Europe rek. avion bu ma génne Europe daal laay seet bu dee air Sénégal a ngi dox lu mu cher cher bëgg naa <laughs> baabu buntu karaahati sib alxuruuji génn min baladin cim réew cim dëkk waqaa bihil wadaa épidémie daf faa am lee fii ci Guinée am na lu fa amoon am na affaire boobu fa amoon benn kii ba gaay ñenn ñi di daw di dem Sénégal tëj frontière am <laughs> ñeneen ñi tëj frontière am ba gaay doon kaas ma ne lii lépp lii lépp mooy ñàkk dégg diine képp la waaw <laughs> waaw nga dégg Sénégal ñoo xamante nii bañ nee dañoo confiné <laughs> am na yoo xam ne jar woon sax confiné waaw am na yoo xam ne mooy bu nit ñi déggoon seen diine te di ko doxal ñoom ci seen bopp ñooy jël seen matuwaay yi war waaye comme niñ ko xamee comme que mbir yi moom du demee noonu mooy il faut gouvernement yi daal di jël ay mesures waaw waaw yoo xam ne kenn neewu leen ne góor euh, mesure la yoo xam ne yu mat lañu parce que problème moo am il faut prendre une décision euh, au waaw loolu la il faut pas di xaar naan nañ bàyyi noonu te yow mbir mee ngi law rek di rayaate nga naan nañ nañ taxaw di xaar déedéet nit demewul noonu boo toogee ak ak daay jóge na li alhamdulillah di lakk yi di lakk kër yi di ñëw mu toog naan ah garaaw nañ loolu kese la woon waaw léegi nag da ngay naa bañ a nekk bu bu weesoo bañ toog a dinañ ne ah. doxale woon neene moo gënoon ni ñu réagir woon mais loolu c'est après mais nga jame woon saway ku mu neex nga rejouer l'histoire affaire coronavirus ku nekk naan waaye ñii liñ defoon dafa ëpp waa bu la neexee yow ban fi newee jamono doodu yaa dàqoon a tëju ñëpp waaw restez confinés restez chez ku sonne sa kër bi nga bañ ko ubbi waaw ku sonne lan kii dafa dox wala la xanaa xoolul média yi kii lu muy def soo kër bu ko faale ah <laughs> léegi nag ba loolu lépp jeexee ba affaire yi jeex nga commencé nag bëgg bokk gis gaay bi dugg nguur yeeg ak yooyu lu taxoon ñuy doxale nii yow waaw dañu soof voilà alors que yow yow yow sawaay nekk euh, ku moo tax nit léeg-léeg ak cynisme dafa am quoi waaw dara day am yow nga nekkoon ci loolu après comme que yow bokkoon te acteurs yi doon jël décision yi doon jël da nga jàppoon leen ni sax ñii li ñuy jël dafa tuuti ba loolu lépp weesoo ñu gis ne bon manoon nañoo doxale neneen manoon nañoo doxale woon neneen nga bëgg cee génn walla na ñii ñii sëñ bi loolu yéeme de waaw dafa am yoo xamante ne en tant que jullit waruñu woon nag dafa am en arabe lu ñu am lu ñu naan at waaw taa'un bu ne. wabaa la pas le contraire ma moo parce que ay waxe boobu araam nga fi wax de ma ne la taa'un dafa am lu ñu naan taa'un mooy la peste waaw la peste xam nga la peste jàngoro ju garaaw la woon à travers les siècles daal dinay décimer ñu bare bare bare bare bare bare bare waaw à travers les siècles ci monde bi loolu décimé na lu ñu bare bare bari moom la peste al iyaazu billah ha waaw décimé na décimé na ñu bare bare bare waaw waaw bu nga xamante nii <clears throat> eh, day ñëw ravage ay ravage lay def waaw ay ravage lay def waaw Allahu akbar non day rey rek mi dem gaay bi dee dañ we feebar boobu nag feebar boobu euh, nga xamante ne mooy day gaaw a day gaaw gaaw a wàllaate waaw lu gaaw waaw ay gouttelettes de salive yooyu yépp ay waa ji sëqët sujet contact yi mooy de waaw ñu daal di attaquer cette affaire yi sa sa sa côté yu fragile yi lay attaquer Allahu loolu nag euh, peste lu ñu xam la waaw lu siiwoon la bu nekk nag épidémie la épidémie mais pas le contraire alors bu dee épidémie mooy façon feebar bu ne boo xam ne day ñëw day day day comme coronavirus coronavirus c'est une épidémie mais du la peste waaw moo la yeneen saa saam ba mu naan peste boo du dugg ak Medina loolu peste la wax dafa épidémie waaw yow euh, euh, du gisoon nañ kii al euh, ad <laughs> waaw Abu Aswad ad-Dili wala ad waaw nee na damaa dikk Medinatul Munawwara tuddoon nañ ko fi gisoon nañ ko fii ci Riyad bi ala saakini ya afdalu salaatu wassalaam zamana Umar ibn al waaw nee na jamonoy Seydina Umar ibn al mooy ki nga xam ne moom lañ naan mooy l'inventeur de la grammaire waaw arab moom la Seydina Ali ibn Abi waxoon ci ndigalu Seydina Ali mu daal di teg règle moom moo ne man muy zalim la tuddoon Ibn Amr muxadram la fekk na jamono yonent bi salawaatullahi wa salaamuhu alayhi waaye eh, eh, eh, kiiwul jotu koo gis mu ne damaa dikk ataytul madina maa ngi fa ñëw waqad waqa biha maradun wa hum yamutuuna mawtan zari'a Allahu akbar nee na man Medina laa ñëw jamono yi Seydina Umar ah, radiyallahu anhu bi mu nee xalifa moom dëkk foofu nee na maa ngi fekk nit ñi benn feebar boo xam ne mu nga fay def ay ravage lool lool wa- wax nee ñu ngi doon dee dee bu gaw ah, bi di leen décimer liñ naan az-zari' mooy as-sari' al-kathir non seulement dafa gaw ba pare liñ ñu doon décimer daa bari ah, ma ne haa ah. bi naan fa jalastu ila Umar radiyallahu anhu fa marrat janaza janaza fa usniya alay fa usniya xayra fa qaala Umar wajabat fàttaliku ba mooy xadis boobee waaw noonu la commencé woon loolu Medina la woon <laughs> waaw ma ne loolu lu mi moo tax yeneen saa sa waxul lool de waxul ne Medina euh, euh, euh, épidémie du fa dugg bañ a faa dugg te saxaaba yéena gënoon a xam lool Seydina Omar jamonoom la gaa yi gaa yi la lii xew te moo noon xalifa waaw ba Seydina Abul Aswad mi laa ilaaha illallah <laughs> gisoon nañ ko hmm? euh, ca kii euh, hadith neuf cent cinquante et un chapitre baabu sanaa'i sanaa'u naas ala al mayyit boo duggal foofu di du duggaat lii kon <laughs> loolu dafa leer dajj kene loolu taxul li nga xamante ne nii <laughs> euh, mooy épidémie day dugg Makka day dugg Medina moo tax coronavirus bi amul woon Makka ak Medina waaye gars yi dañu dañoo te doon aj gi sax kurul ñu dëkk foofu sàppe yi nga gis ay ay ay distance de mètre loolu bu kenn loolu diine de loolooy diine laa wax loolee mooy diine liñ doxale woon loolu mooy diine waaw amul di jaay ya kii walla noonu lu tax ñuy tëj jàkka yi lu tax ñuy nangam mais c'était au début après ñu def du da ngaa gis ni ne gisoo ñu ubbi jàkka yi ba pare def ay distance c'est comme ça mooy par ndànk-ndànk selon la la situation ni muy évoluer ci noonu lañuy ñuy jële ay du ñu ay malaaka yàlla wax yu ñu defuñ dara waaw li ñu man mooy di jël ay précaution yoo xam ne moom lañu sariya digal wala turku bi am bi bi ay diikum ila tahluka waaw waaw bu leen di jël seen bopp di ko sànni ci lu leen di alal geex na geex na waaw loolu mooy li nga xamante ne mooy li ah jaar yoon léegi kon wabaa ak taa'un ñaari mbir la taa'un bu nekk peste bu nekk épidémie la mais du épidémie bu nekk mooy peste parce que ñun ñëpp xam nañ coronavirus est-ce que la peste pour ça dafa dajoon moom te xam nga taa'un yi doon kii ah, wabaa yi doon am en général ab gox la doon la doon daj wala ñu ne ah région du Saloum les les régions de Dakar wala sax le Sénégal mais comme bu mel ni coronavirus bi moom. boobu c'est rare moo am ci monde bi boo xam ne fépp la fépp continent yëpp <laughs> la làmbandoo waaw boobu moom moom super wabaa la woon moom super wabaa <laughs> super épidémie la woon waaw a'adana allahu min al yal nañu borom bi muccal ci épidémie yi imaam nag buntu bi da ko indi ngir wane loo xam ne jullit ñi bu ñu ko xamoon doon ko doxe bariwaane yenn ñàkki civisme yi nga doon gis ci ñenn ñi ñu leen di wane wala ñoo xam ne dañ leen confiné fenn ndax dañoo am dañ leen a testé ñu positif ñu ñu ñu ñu tëjali leen fenn ngir di leen toppatoo ak yooyu waa ji jekk gis ne gaa yi ko doon garder kiiwu rek mu mu faax daw <laughs> daw dem këram toog moom ba mu demee këram ñi mu romb ñëpp ak ñay lekk ñay ñamuy lekkandoo ñoo ñëpp est ce que wàll na foofu non loolu voilà baale ñu jam gymnase wala fii daan dañuy fañ na hôpital ba non non daw faq yooyu yëpp <laughs> gis nga yooyu borom bi da koo def euh, xéewal dinañ gis léegi bon bu duggee ci xadiis bi muy indi insha allah keni li nga xam ne mooy taawun li ko yàlla defoon nekkoon rit ab mbugal la woon ci ñi jiitu woon xeet yi jiitu woon waaw waaye ngir suñu xeet bi raxma la xanaa gisuñu woon bi ñuy gis ci bi nii bi yonent bay saa saam tudd ñi nga xam ne ñooy xadiis yi ñu doon gis yi doon tudd ñi xam ne ñooy euh, martyrs yi ñu gisoo yaa ngi koy fàttale est-ce que yonent bay saa saam boolo al-Mat'un xadiis 1353 baabu bayaani jamaatin min ash-shuhadaa fi sawaabil aaxira ba ñu jeexe Seydina Abu Hurayra waxuñu woon radiyallahu anhu qaala rasuulullah sallallahu alayhi wa sallam ash-shuhadaa'u xamsa mu ne yi juróom la kim ci al-mat'un ki nga xam ne peste la faatoo kon mu nekk rahma li ummati muhammadin salawatullahi wa salaamuhu alayhi wa radiyallahu anhum yërmande la ngir xeetu yonent bi alayhi salaatu wa salaam waaye bu ci man di dem mooy épidémie bu mu man di doon épidémie de grippe épidémie de euh, corona yi am du du du bi ñu xam noonu délai bi bi kese ma wax sa am kii 19 Covid 19 am na yeneen yu amoon ak yeneen façon feebar yi nga xam ne day ñëw walla ab sibiru boo xam ne dugg dugg na gaa yi làmb nit ñi gox boobu noonu gaa yi waruñu ne xaaral man ma daw ndakaaru gi nga xamante ne man bawal laa cosaanoo. affaire baa yi kii fii ngay yow bawol kenn mësula faa gis lu dul xew ba xew yenn xew yi sax da nga koy tëbal doo dem <laughs> toog ndakaaru gii fi ngay liggéey fi ngay dëkk fi ngay aña fi ngay defee lépp daanaka weer wu di nga toog léeg-léeg weer bu dara bu yàlla defee jàmm kenn du la gis bawol ak saalum ak kajoor waaw feebar bi commencé am feebar boo xam ne buy wàllaate la bu bu gaaw biir ndakaaru rek nga fab say bagage dugg ci moreel bi <laughs> labi waa ñoojoor <laughs> ah wala wala ci ci ci ci ci ak yi nag Saalum xam nga ne moos yow moom la wax <laughs> mu leer yow moom li la nawloo xam nga la la mbir mi ah. baabu buntu kon karaahati sibuk alxuruuji génn min baladin ci dëkk waqaaroon na fii bii ca foofee alwabaa épidémie feebar buy wàllaate te gaaw te nag firaaran minhu te waajal la ko tax a génn mooy daw <laughs> waaw <laughs> waaw la ko tax a génn du dara lu dul lu dul eh, fii bu ma fi desee ci dee laa jëm waaw ndax loolu do en dogal dogal dogal dogal lay lay dogal gëm dogal ci boppam lay affecté lay lay lay lay lay le virus boobu virus bi ki ki am lool bay daw di daw ngir loolu loolu mooy problème mooy moom après day daw ne moom bu wéree bu dee affaire bi dawul mu ne li ma dawoon a tax <laughs> ay ma génn woon deewoon naa li niw deewee bu ko defee lépp lu ko mu mu ne li ma fi des moo tax mu dal ma waxoon naa leen yéen yóbbu ma way way way yéen yal yéen baalu ma leen ko <laughs> waaw baalu ma leen ko yéen saa bokk yi ma ma doon a yóbbu bàyyi fii ba ma mas ci ci feebar bi baalu ma leen ko waaw ca kanamu yàlla kooku mooy léegi ana yàlla ci dogal yi mooy kesa na yàlla bu neexee mooy yii daw ma ngay amee ndànk non man bu ma dawul woon yàqu naa non man nooy <laughs> nooy non bu ma dawul woon léegi wayow escanté wu naa bu yàgg ah iyaazu billah kooku dogal loolu mooy problème bu ñu gën a graw waaw kon euh, loolu lu garaaw lu garaaw ko quoi waaw loolu lu garaaw la waaw lu garaawa garaaw la waaw lu garaawa garaaw waaw <laughs> waaw kon loolu dañ ci bàyyi xel ko <laughs> waaw nañu ci bàyyi xel waaw te épidémie yi borom borom bi day def <coughs> dañuy jekki daal ñëw loo xam ne ñu doon jàpp ne ñëw nañ ba éradiquer ko dindi woon nañ ko ci kaw mu jekki rek ñëwaat loolu lépp namm namm borom bi la waaye nag waxuñu bu ñu jël ay ay ay matuwaay ngir ut ay virus yu ay ay kii ay ay médicament ay ay ay ay ay ay médi ay kii ay euh, vaccin non mais daw mais fees dëkk ba mu am ngir daw lool lool te sit buñ ko si wa karaahatil waaye sit tamit al qudumi alay moo ñëw dëkk ba mu am nga ñëw dugg fa mbir mi ñaari côté la <laughs> ñaari côté la mooy ñaari côté la euh, euh, euh, yoo xamante ne nii <laughs> mooy bul daw Euh, euh, euh, bul daw bu la fa fekkee waaye bul jóge ne di fi dugg waaye bul daw di fa dugg loolu bu ko def waaw loolu bu ko def loolu bu ko def waaw waaw waaw parce que boo ñëwee dugg fa problème bi mooy lépp bu la dalee. looy wax euh, man de ma fi duggul woon mooy loolu lépp mooy éliminer nga dogalu borom beeg xalaat yàlla ndaxa waxoon nañ ma damaa dëgër bopp nee woon nañ ma bul ñëw maanaam yàlla baax na yàlla baax na mooy loolu na la borom loolu la la diine di bañal sa taalib googu nga xam ne mën naa yàq sa pas-pas la <laughs> la la bu fi dugg ah. bu amee ab épidémie fenn bul dem di fa dugg bul daw di génn ngir daw ko parce que daw dogal ak tamit doo xalaat dogalu yàlla waaye tamit fa nga dem man nga leen koo paas <laughs> biir bi gën law nag léegi bu ko defee daay gi yow fii la amoon waaw sit teel yow nga dem yóbbu ko beneen feneen foo xam ne day tax nag foofu mbir mi gën a teel law kon imaam noonu la tudde bunt bi léegi nag mu ñëw léegi fii nag ñëw na ci aaya laata muy ñëw ci ay mu ne qaala allahu taala aynama takunu yudrikkumul mawtu walaw kuntum fi burujin mushayyada allahu akbar bon fi ñaari aaya bu njëkk baa ngi mu ne boroom bi nga xam ne moo kawete yéegul nee na mu ca suuratu nisaa yi allah allah sa suuratu nisaa yi waaw mu ne aynama takunu ay soixante dix mu ne boroom bi nee na aynama takunu gis nga fu ngeen mën a nekk fu ngeen mën a féete ci kaw suuf ak biir suuf ak biti suuf ak fu leen neex waaw fu ngeen mën a nekk alhamdulillah aynama takunu yudrikkumul mawt gis nga dee dina leen dab dee dee dina leen dab waaw dee dina leen dab walaw kuntum même bu doon ne da a nekk fii burujin ci ab burju waaw musayyada mooy bu ngeen newoon ci ay ay ay tata bien fortifié du tee dee fekk la fa nga nekk tata yu baax yeeg tuur yeeg yu kawe yeeg dëgër lool bari ay garde fu ne nga nekk buur bi ëpp doole ci kaw suuf président bépp doole ci kaw suuf newal ci maison blanche ak maison noire ak maison bleue ak fu la soob duggal nañ la yóbbu fu ne fu ruqe fu ne bunker bu ne tata bu ne fu ngeen mën a ne yudrikum dina leen dab almaw fu dee xanaa borom bi waxul woon ca suuratul jumaa in qul innal mawta alladhi tafirruuna minhu fa innahu mulaaqiikum fa innahu mulaaqiikum thumma turadduuna ilaa aalimil ghaybi wash-shahaadati fayunabbi'ukum bimaa kuntum ta'maluun borom bi ne waaw qul yooyu saa saa waxal jaami lii inna al mawta alladhi min inna al mawta dëgg dëgg dee alladhi bi nga xam ne tafirruuna min hu ngeen di fiddi di ko daw yëg leen ne fa innahu mulaqiikum mane dangeen koy daw day dajeeg yéen ma ne day dajeeg yéen dee ngeen di daw ma ne day dajeeg yéen summa ginnaaw gi mooy foo jaar yow boo jaaree gauche sa càmmoñ dajeeg kiñ naan dee boo nee à gauche bi wóorul eh, Afrique wóorul xaaral ma dem états nga dem foo fekk fa dee waaw naan noo foofu yëpp wóorul asi moo gën a wóor quoi makka gee boo fa demee nga dem fekk fa jiyee nga dem Afrique du Sud di South Africa nga fekk fa jiyee qul kon wax innal mawta alladhi tafiruna minhu gis nga dee gi ngeen di daw botox leen ba doyal crème leen de jouvence yi leen gaay di jomloo naan la diw la yoo xam ne boo ko diwee da nekkaat daw def leen <laughs> ma ne loolu lépp ngir wàññee buddi leen bi jaaw yu weex yi ba doyal ngir wane ne ay ndaw ngeen ngir bañ dee fu ngeen dem ñuy waxtaane dee fa nga ne ñii lañu soof xaaral ma jóg dem ñun fii àddina nekk war a live mu nekk fi di wax ay dee waaw <laughs> boo koy tàggee nit sax mu ne bu ma ko tàggee je ne peux pas savoir noonu la ñuy waaw Allahu akbar waaye neel waa jooju ak gaa yi mel ni ñoom ak ñépp dee ko ngeen di daw fa innahu dëgg-dëgg moom mulaaqiikum da koy daw moom day daje yow en moom du du sa gannaaw lay jot sa kanam mulaaqiikum day day ñëw accueillir la ne la bienvenue <laughs> waaw <laughs> waaw am na lu gaa yi doon doon nettali. mu ngi ci euh, yenn tafsir yi ndax wér naa wérul nag loolu jotuma koo xool <laughs> këni daa am benn waay ci jamonoy Seydina Sulaymaanu ibnu Daawud ala nabiyyina wa alayhima afdalu salaatu wassalaam comme que Seydina Sulaymaan borom bi moo ko tàggatal ngelaw leeg lépp moo ko bëggoon dem fii Sénégal instant bii nii fii ci Lyon topp Lyon fu mel ni Lyon ci masal war a dem Sénégal mais léegi mu àgg ci ngelaw li lay toog rek ngelaw ne ngelaw li dama yóbbuma Sénégal léegi kër ga kër bi mu ngi Sénégal <laughs> ah, boobu moom moom dina gaaw suñu avion yi moom moom moom suñ ko suñu lu moom <laughs> waaw ngelaw li moo la yóbbu moo ko yóbbu fu ko neex haythu yasha fu ko neex. waaw ne ko nag comme nu nar aw si am aw am sik bi xayri xisaab joxeel joxeel wala ñu téye te kenn du la saytu ci loolu waaw waaye yi nettali bi ne eh, dama ñëw eh, malakul mawt mooy malaakaam diyee heure benn waay boo xam ne yàlla da ko ne woon mu ñëw faat mu ñëw ci sut ko waa ji mu ngi toog ci jataayu Seydina Sulaymaan alayhi salaatu wassalaam malakul mawti ñëw ne jaax taxaw mais sauf que problème bi mooy fi ko borom bi ne foofu lay waaji fa nga koy faate du fii <laughs> mooy ca kaw la ca kaw waa ji bi mu gisee léegi malakul mawti ñëw nekk jor forme nit quoi di xool waa ji rek <laughs> xam nga booy xool di xoolu xoolu jaaxle quoi <laughs> di ko xool di ko xool di ko xool waa ji gis ne kii mu ngi koy xool ak di ko fixe léegi rek mu tiit quoi ne Seydina Souleymane bu ko mënee yebal ci kiiwam yi koy transporter daal mu yóbbu ko foo xam ne feneen fu dut fii <laughs> mu defal ko lool da ko fa ay yóbbu rek mala ko bu fekkaat fa waa ji ji taxawoon di ko toogoon di ko xool di ko xool di ko xool mu ne ah, kay. mu ne ko waaw mu ne ko xam nga la ma jaaxal biñ ma gisee man nii maay malaakaam nii <laughs> sànq damaa taxaw gis nga biñ ñëwee fële ci jagaayu Seydina Sulaymaan alayhi salaam waxtu wi la borom bi ne woon laa lay faat dafa jot te fii nii la waxoon laa lay faat man nag li ma jaaxaloon mooy waxtu wi mu ngi jot léegi te yow lan moo la fay yóbbu nan nga fay demee loolu moo ma jaaxal mu ñëw toog di la xool. far yi yàlla yi mooy dogal bu yàllaa ngoo waaw loolu ab nettali la muy <laughs> nettali ndax dëgg la am du dëgg wala wér naa wérul allahu ta wala allahu alam <laughs> lu mel noonu quoi nettali bi en substance c'est ça <laughs> loolu rek pour wax ne mooy nit ki foo war a deewee de toute façon jaru ngay sonal sa bopp waaw euh, do am na ah, temps onze novembre am nga onze septembre onze septembre deux mille vingt deux mille un la woon bi ñu waddalee tuuru tour jumelle yu New York yi <laughs> bi mu daanoo am na nettali yu mel noonu yu ma doon dégg tamit waajoo xam ne moom affaire yi ne loolu du ko tiital tiital ba day dem foo xamante ne nii du fa dégg benn attentat du fa dégg dara waaye ci loolu la mujj faatu sax te pourtant demoon na koo xam ne foogoon na ne il est à l'abri loolu lépp pour dire que innal mawta alladhi tafiruna minhu fa innahu mulaqikum gis nga dee ngeen di daw day dajeeg yéen summa turadduuna ginnaaw gi ñu delloo leen ilaa aalimil ghaybi wa shahaada kay boroom ki xam li ne li kumpa ak li ne fang après nag mu daal di leen xisaab Euh, euh, informé leen li ngeen doon nekk ci kaw suuf kon nag aynama takunu fu ngeen mën a nekk yudrikumul mawt déedéet dina leen daf walaw kuntum fi burujin musayyada même bu ngeen newoon ci ay burju ay tuur yoo xam ne bien fortifié waaw tëjal néeg bi yépp pukkus bu nekk fu nekk nga teg fa garde bu yor ay ay metem ay ay ay ay ay mitrailleuram ngeen xool waaw